di suuratul di suuratul faadiha ak tur yi ñu waxoon walillahi alhamdu walminna baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa mimman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min wa min ahli almadinati maradu cala annifaaq wa min ahli almadinati maradu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naalamuhum sanucadibuhum marratayni tumma yuradduuna ilaa cadaabin cadiim suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayab bi ak benn mu ne wa mimman xawlakum te am na ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo leen wër fii Medina ci kaw gi ñi leen wër ci dëkk yi leen wër minal aaraabita bokk ci kaw kaw yi am na ci ñoom comme ni ma leen ko waxe woon ci laaya yële weesu munaafiquuna ñoo xam ne ay naafiq lañuy wone ci seen biti naan dañ laa gëm seen biir ak kéefir la nëbbu kom gaay yu Abdallah ibn Ubay yi lañ waaye am na ci waa Medina yi comme ñoom ablu Abdallah ibn ak mbokkam yi nga xamante ne ñooy mal munaafiquuna al ñoo xamante ne mooy ca kaw gaa fii yépp ñoom maradu ala nifaaq dañoo des sax ci seen kii yi continuer ci seen naafiq góogale mooy seen jóge Tabuk gi sax taxul ñu daal di tuub ak caay-caay gi ñu fi def ak li neem ci alquran wax laa ta'lamuhum suñu boroom nag tabaaraka wa ta'ala ñu xamoo leen dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg la ci seen biir loolu la de mooy borom bi nax nu ñun borom bi naa la muhum ñoo leen xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg siinoo yeneen bi alayhi salaatu wassalaam suñu borom xamaloon na ko naafiq yi ba moom bu xamaloon ko seydina Xudayfa ibn al-Yamaani radiyallahu taala anhum wa ardaahum waaye la nga xam ne mooy la ci borom bi xam ci seenu naafiq borom bi moom lu mu xam moom li mu ko xamee jaam ak jaam ba mu man di doon manu ñoo yem lool kese la mu ne sa nu'azibuhum ñun de xel séef nañ leen a mbugal marratayni ñaari yoon fii ci àddina ñu nekk fi nga xam ne entre deux la ñuy ne seen xol yi du dal loolu nekk façon mbugal ak yi nga xam ne toroxtaange yi leen di dal saa su ne ñu wane fi lu ñaaw ba nit ñi génn ci ñoom loolu borom bi façon mbugal la summa ginnaaw gi yuradduuna kon beneen mbugal bi nag mooy bu ñëwee yawmal qiyaam moom lay wax summa ginnaaw gi yuradduuna <coughs> ñu daal di leen delloo. ñu daal di leen delloo ilaa waa waaw mais amuñ marratayni mooy ñaari benn bi waaw ci àddina beneen bi mooy ci xabru bi walla bu duggee xabru ñu daal di leen bëggal summa ginnaaw gi yuraddu nañu delloo leen ilaa adabin adim bu ñu dekkee ñu yóbbu leen ci mbugal mi nga xam ne mooy mu màgg ma di safara fi darkil asfali fa nga xam ne moo gën a suufe ci euh, ci safara mu ne wa na am na nag ñeneen ñoo xam ne ñoom du ñuy naa féq de ñoom demuñu woon i'tarafu bi dunubihim ñoom de reconnaître nañ li nga xamante ne mooy seen ñoom daal di nañuy nangu seen bakkaaru bañ a ànd ak yow xalatu amalan ñoom de jaxas nañu amalan jëf saalihan ju yiw wa aaxar ak jeneen jëf joo xamante ne nii sayyi'an joo xam ne ju ñaaw la mooy lan seen ngëm yàlla ga ak niñ leen gëme woon waaye ñu daal di koy rax ak li nga xam ne ñàkk ànd ak yow te loolu nag moom mooy li nga xam ne jëf ju yi ju ñaaw ji nga xam ne moom lañ def suñu boroom nag ne ñii nag moom asallahu an yatuba alayhim amaana boroom bi daal di leen indiwaat tuub nangu seen tuub te ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom lañ doon naa naan ci seydina abu lubaaba rahmatullahi alayhi wa radiyaan comme ni daal di woon leeral ne ñii mbooloo lañu waaw doo Abu Lubaaba lool daal mooy li nga xam ne mooy li gën a dëlëng ndax borom bi dañu ñu bari lañu de <coughs> ñoom nag demu ñoon waaye dañoo ñëw ñoo takkoon seen bopp ca jàkka ja comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ci nettali ba léegi nag ak laay bi est-ce que wàcculoon yooyu it loolu boroom xam-xam yi dañ koy lijjante wallahu taala alam kon nag mu ne <clears throat> kon nag inna allah dëgg-dëgg borom bi xafuuru na ji jéggalaa kon la rahimu na ji yërëm aji yaatu ak yërmande la mu ne nag xud yow yonente bi alayhi salaatu wassalaam jëlal min amwaalihim ci seen alal yi ñoom jullit yi sadaqatan zakat boo xamante ne nii tusak tutahiruhum bi tutahiruhum ci nga leen di laabale ci nga leen di setale wa di laabale wa aydihim nga leen di seetalee bihaa ca jël ga ngay jël alal ja ci seen alal yi ñu am mooy zakat yi ngay jël ndax tuhra la daa nekk loo xam ne day laabal alal laabal ka nga xamante ne moo yor alal ja wasalli alayhim te képp ku la jox nag zakat ku indi zakat bi boo ngeen di jël zakat bi nang nga julli ci moom mooy nang ko ñaanal sa borom inna salaataka ndax yow ko sa julli yi ngay julli ci ñoom mooy sa ñaan yi ngi leen di ñaanal sakanul da leen di dalal ñoom ngay woy ñoom ngëm yàlla yi waaye naafiq yi moom dalalu leen wallahu tabaram bi sami'un aji déggaakoon la ñaan alimun aji xamaakoon la de alam ya'lamu mu ne ndax xamuñu lool mooy aay yi nga xam ne moo tax soaat yi di am ci réew moo xam ne réew muy dox jullit boo xam ne réewum jullit la daa am ñoo xam ne ñoom ñooy toppatoo li jëm ci zakat yi nga xam ne dañ koy jële comme xar yeeg bëy yeeg façon yooyu alal yi ñuy dajale loolu gouvernement bi moom moo ci war a jóg taxaw ut ñoo xam ne ministère wala bureau walla yooyu yoo xam ne ñoom ci gox yépp ñooy dem ci tool yeeg yooyu daal di saytu affaire yoo yële ak yi nga xam ne mooy jur gi ngir ku nekk ñu wax la lii nga war a génne ci sakaat kon nag loolu la mu ne alam mu moo ndax ñoom xamuñu anna allaha gën borom bi tabaraka wa taala huwa moom yaqbalu mooy aji nangu at tawbata tuub an ibaadihi ci ñaa ci jaamam yi tuub bu tukkee ci jaamam yi mooy ki koy nangu ne wa yaxudu sadaqaat te mooy ki nga xamante ne nii moom mooy nangu li nga xam ne mooy zakat yeeg yi nga xam ne moom la jullit bi di dem ci li nga xam ne ay sarax ngir borom beeg ak zakat yeeg yépp borom bi mooy ki koy nangu wa anna allaha ta borom bi huwa moom at mooy aji mooy indiwaat jaam ñi ni nangu seen tuub arrahimu mooy aji yaatu li nga xam ne mooy yërmande mu ne waqul i'malu wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxal jullit ñi ba àddina bi lemu i'malu jëf leen fa sayara allahu amalakum fa sayara allahu borom bi de xil séef naa gis amalakum li nga xamante ne moom ngeen di jëf wa rasuluhu ak ndawam bi wal mu'minuuna ak way ngëm yàlla yi kon ndawam bi alayhi salatu wassalaam li ngeen di jëf borom bi de dina ko gaaral koy gis waaye way ngëm yàlla yi nga xamante ne nii ñoo nekk ak yéen bu ngeen defee lu baax yi dinañ ko gis wasaturadduuna te après nag ñu delloo leen ilaa aalimil ghaybi ki nga xam ne moo xam kumba wa shahaadati ak li ne fàng fa yunabbiukum bu ko defee mu daal di leen xabaare ma kuntum taamaluuna ci li nga xam ne moom ngeen nekkoon doon jëf yi jaadina mu ne wa aaxaruuna <coughs> am na ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom mur jaw na li amrillah ñoom dañoo delloo seen ci ki nga xamante ne nii mooy borom bi tabaaraka wa taala imma yu'adhibuhum amaana mu daal di leen mbugal wa imma yatuubu alayhim wala daal mu nekk ñoo xamante ne nii <clears throat> mooy da leen di jéggal wa daal di leen indiwaat nangu seenu tuub wallahu te borom bi alimun aji xamaa koon la de <clears throat> hakimun mooy ki nga xamante ne nii moom moo ñi nga xamante ne nii mooy ay atte ñii nag mu ngi wax ci ñi nga xamante ne nii mooy ñoom Seydina Kaabu am nañu ne ñoom lay wax muy Kaabu ak Kaabu ibn Malik ak ñaari mbokka ya di Muraara ibn Rabi' ak ki nga xam ne mooy Hilaal ibn Umayya ñoom moom lan la ñoom dañoo ñoom borom bi mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu ñëwee gaa yi naafiq yi ñëw ci jàkka ji jóge Tabuk ñëw julli ñaari rakka toog ku nekk di ko dégmal aksi naafiq yi gaaw ak seen ngan di mbubb ak seen yére yu les ne si ak seen yaram yu liis ñëw di jox ay foo ngant nag yeneen ci ma lay saar saam ku ñëw mu nangul la daal di lay ñaanal léegi ñoom nag ñu ñëw wax dëgg ñoom ñetti ñu lim léegi léegi nag yeneen ci ma lay saar saam ne léegi yéen moom bu leen leen ñi ñi ñoom wax nañ dëgg léegi wax jullit ñi mooy ñu daal di leen ñaar di leen daal di leen parqué daal di leen bàyyi bañ a tudd bañ leen a tudd bañ leen nekk di joxlante ñoom ba nga xam ne nag ne leen nag nañ leen di bàyyi ba yàlla daal di att ci seeni mbir loolu lay wax nii nag <coughs> ne loolu la ne nag boroom bi nag soit mu daal di leen buggal nii wa imma yatuba alayhim wala mu daal leen indiwaat rek daal di leen ñu daal di tuub mu daal di nangu li nga xamante ne nii mooy seen tuub koo gële de kon suñu boroom tabaraka wa taala mu ne walladina ittaxadu léegi nag bi mu paree ci lii mu ngi ñëw nag di wax ci li nga xamante ne nii <coughs> mooy yéeféer yi nga xamante ne nii mooy yéeféeru munaafiquun alkibaar yi nga xam ne keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam di toppatoo li nga xam ne mooy demam gi ñoom amul dara lu ñuy def ñu nekk fi di di li nga xamante ne nii <clears throat> mooy <clears throat> mooy ab ab jàkka ga nga xam ne mooy abu amir al faasix comme nañ la ko waxe woon ne dinañ ñëw ci ay mbiram ci ghazwatu uhud insha allahu taala kàccoor bu mag bi moom ba nga xam ne loolu la demoon ca qaysar boo fële ca biladu sham bëgg koo convaincre yi noppam ngir mu ñëw dal Medina léegi nag mu ne naafiq yi nga xam ne ñoo ko fi toogal fii ci Medina nañu wane ne gëm nañ waaye ab jàkka boo xam ne fa la ñuy nekk di complot mu nekk jàkka di complotiste boo xamante ne nii foofu la de léegi nag léegi nag jàkka jooju la borom bi di wax nag ci laay yi ñuy gis bii di ñëw insha allahu taala allahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin